wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi dellu si waat sunu jotaayu waxtaanu fajar jéggalu ci fan yi yëpp nekk kim nekkoon loo xam ne daawul am ci waxtoom ngir ay ngànt yu ko waraloon di ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'ala mu war ñu defal naa ba subaa dana delluwaat ci li nga xam ne moo di aadaam incha allah tey mooy sunu fukkeelu jotaay ak juróom ci wala juróom-ñaar ci téere bi di al-jaami' fi sunan wal aadaab wal maghaazi wat taarix li abi Muhammad Abdillahi bin abi Zayd al-Qayrawaani al-Maaliki alayhi rahmatullahi ta'ala Eh, ba tey ñu ngi woon ci tomb bu bi nga xam ne muallif bi rahmatullahi alayhi doon na ko wax mu doon loo xamee ne lu jara lu jara bàyyi xel la ci bunt bi te moo di sax gi nga xam ne tur la ak i sax na ko ci alquran ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb nag ak bëkki démb yépp ñu ngi doon jàngale ayaat yi nga xam ne dafa ñëw ci alquran di saxalal sunu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moo di ay tur ak i melokaan ba doon loo xamee ne lu sax la lu wér la ci ne sunu borom tabaraka wa taala am na ay tur am na ay melokaan jullit bi war koo saxalal yàlla azza wa jal buñ jeexalee tey jii bu subaa dana ñëw ci ay régal yoo xam ne mënut a ñàkk ci buntu tur yàlla ki melokaanam. bu ñuy demee ba mu muallif bi di lim nag melakaan yi lenn par lenn par lenn benn par benn su boobaa loola jullit bii dana ci mën a xam li nga xamee ne moo di ab dégg boo ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam moom tam dalay jàngal ci ne suñ borom tabaaraka wa taala am na ay tur am na ay melakaan yonent bi alayhi salaatu wa na yàlla ay tur saxalal ko li nga xamee ne itam moo di ay melakaan <clears throat> loolu la shakka ci ne lu sax la ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na ci ahadis yooyu nga xam ne euh, dafay wane ne sunu borom tabaraka taala am na ay tur bokk na ci ahadis yi koy wane mooy waxi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa anta al-awwalu falaysa qablaka shay wa anta al-aaxiru falaysa ba'daka shay wa anta az-zaahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-baatinu falaysa duunaka shay lii la shakka ci ne ay tur la yoo xam ne ci xadiis ci la ñëw di la wan ne sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala bokk na ci ay turam mooy ki njëkk koo xam ne dara jiituwu ko azza wa jal waaye nekk ki mujj koo xam ne dara amul le amul fenn fu muy yem lu ko jiit amul lu ko mujj itam amut waaw suñu borom tabaaraka taala moo fi mujj amul kenn koo xamee ne yow danga fi des ba faaw yàlla suñu borom moo fi mujj mooy ki feeñ itam mooy ki mooy ki nëbbu mooy mooy ki nga xam ne mooy ki xam lépp rek kon lii ay tur la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko saxalal yàlla muy loo xam ne lu sax la ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa bokk na ci ahadis yooyu mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax gi mu wax ne allahumma inni as'aluka bi annaka anta allah la ilaha illa ant al ahadu samad wala al ahadu al fardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad loolu la shakk ci ne ay eh, maanaam ay tur la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi koy saxalal yàlla kon lii dalay saxalal xadis bi danay saxalal ci ne sunu borom tabaaraka taala am na am na ay tur ak i melokaan muy xadis bu wér moo xam ne ma ngi ci alimaamu tirmi ma ngi ci sunan tirmidi ak abi daawud waaw allahumma inni as'aluka allahumma inni ashhadu annaka anta allahu laa ilaha illa anta al ahadu samad da saxalal yàlla ne al ahad mooy kii ki nga xamee ne kenn la ci léppam di ko xamee ne as-samad mooy kuñ jublu ci aajo lii defe naa ne lu leer la loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy saxalal yàlla li nga xam ne moo di ay tur waaye bokk na ci axadis ba tey di saxalal suñu borom tabaaraka wa ay tur waaye xadisu ba tey al imaam Tirmidi nekk ca sunan ak al imaam An-Nasaa'i ak Abu Daawud mu ne allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu laa ilaaha illaa anta al-mannaan al-mannaan badii'u yaa dhal jalaali wal yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum kon mi ngi saxalal yàlla fii tur alxayu ak alqayyum ni ko yàlla waxi allahu laa ilaha alxayu alqayyum mooy kii dund te faatu du du masa faatu ki nga xam mooy taxawee mbir yépp alqayyum waaye ci biir ci biir tur yooyu bokk na ca gis nga almannaan almannaan kon la shakk ci ne sunna itam daa fees dell ak i tur comme noonu nga xamee ni tam noonu la feesee ci ay meloom sunna itam day saxalal yàlla subhanahu wa taala ay melo gis nga melo yi mu wax léegi yaada dal jalaali wal ikraam al jalaal la ci yàlla mooy ak màggaay waaye al ikraam itam mooy mën a teralaate loolu mm, sifatul loolu melo la ci sunu borom tabaaraka wa taala comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bokk ci ay melam mooy koo xam ne jurul te kenn juru ko lam yalid walam yulad kenn juru ko lu ko waral mooy nekk gim nekk ku wéet ak mat gim mat nga xam ne genn wàññiku jegewu ko ci genn anam looloo tax mënta am doom te it doom mënta bàyyi koo ci moom ku am doom rek néew nga doole wàññeeku nga aha képp koo xam ne itam doomi kenn nga itam la muy tekki mooy am nga foo tàmbale te it ak wàññiku daa nekk ci yow loolu kon lu jar a bàyyi xel lu jar a jar a bàyyi xel la. Euh, boo demee ci sunna itam comme ni nga xamee ne ay tur am na ci eh, ci sunu borom tabaaraka wa ta'aala kazaalika noonu la amee itam ay melakaan gis nga badi'u samaawaati wal ard mooy ki fent asamaan ak suuf noonu la amee noonu la amee itam ay melakaan yoo xam ne sunna da koo saxalal sunu borom tabaaraka na ci melakaan yooyu sunna saxalal sunu borom tabaaraka wa mooy. ak wàcc wàcc gi mi wàcc loolu xadis bu wér la man ci as-saxiixayni wàcc gi nga xam ne sunu borom tabaaraka wa taala doon na ko wàcc ci asamaan ci gën a jege àdduna su fekkee dañoo xaaj guddi gi ñetti xaaj eh, xaaj bu njëkk bi mu ne yanzilu rabbuna tabaaraka wa taala kulla layla ila samaa'i dunya wala ila samaa'i dunya asamaani àdduna si mooy asamaan si gën a jege àdduna wala nga ne asamaan asamaan ju jege ci sunu borom tabaaraka wa ta'ala day wàcc guddi gu jot léegi da yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi moo ko wax mooy xadis bu wér mooy xadisu nuzul kon lii day saxalal yàlla sifatu nuzul melakaanu wàcc yàlla bokk na ci ay mooy wàcc day wàcc ci asamaan si gën a àdduna ab jaam na mën naa laaj waaw yàlla nu yàlla yi wàccee bu fekkee dañoo wax ne kon day wàcc kon day mel ne aras jom nekkoon wala fu mu nekkoon day mel ne dafaa jóge kon day mel ne day dox daal wala day mel ne dafa am nu muy wàccee ge ci aju ñu ne la loolu lépp bala nga mën a xam nga mën a xam jëmmu ja ba noppi bala bala ngaa mën a xam na muy wàccee nga xam jëmmu ja mel yi ba noppi kon xibaar la boo xam ne kumpa la danga koy gëm mu jeex parce que mënoo fexe fexe ba sax xel xam na yàlla wàcce mënta nekk sa xol itam mënoo fexe ba mu jàpp dëgg-dëgg wàcce ga nu mel loolu lu jar xel la. moo tax ahlu sunna ci tur yàlla ki melakaanam ñetti situation yi eh, moo ci am ñetti mbir yi ñetti melakaan yi wala ñetti taxawaay yi moo ci am ñaar ya dagan na wala dafa war sax lay wax beneen bi ci des moom daa xaraam aha wala ñetti taxawaay yi maanaam ñett yépp sax dafa nekk loo xam ne lu war la sax nag waaye bu ñetteel bi safaanam dafa nekk lu xaram maanaam contraire dafa nekk lu xaram seen taxawaay ci tur yàlla ak melokaanam li ci man rawatina mel na yàlla yi li ci jiitu mooy isbaatuha mooy saxal ko yàlla du wax lenn ci melokaan ci ay melokaanam ñu ñëw di ko weddi déedéet dañ koy saxalal yàlla waaye nag isbaatun kama yaliqu bi jalaalihi azza wa jal dañ koy saxalal yàlla te nam yelloo ca jëmm ja loolu lu jar a xel la dañ koy saxalal yàlla na nami nami yelloo dañ koy saxalal yàlla kon dañ koy saxalal yàlla ni nga xamee noonu la yelloo ca jëmm ja tabaraka wa kon yusbitunaha kama yaliqu bi jalalihi azza wa jalla yani comme ni mu yelloo ci jëmmi sunu borom tabaraka saxal melakaan yàlla am yelloo jëmm ja ñaareel ba mooy isbaatu maaniha isbaatu maaniha ginaaw biñ ko saxaleele saxaleel yàlla ba noppi beneen jéego ba ca desaat beneen taxawaay bi mooy la muy tekki moom melakaan yàlla yi la muy tekki dañ koy ci làkk arab dañ koy saxal comme wàcc gi wàcc ak nuzul li muy tekki mooy wàcc noonu lañ koy saxal mu jox takk kenn du wax ne nuzul la nen lay tekki di wax ne sunu borom tabaaraka wa taala bu ne wàcc gi yërmaande mooy wàcc wala malaayika mooy wàcc loolu ni ko al Ash'ari di waxe loolu xayru saxiix du lu wér wàcc gi sunu borom tabaaraka wa taala ci boppam mooy wàcc wàcc ak dëggantaan la waaw wàcc ak dëggantaan la yàlla ci boppam day wàcc loolu lu jar a bàyyi xel la kon du yërmaande yàlla mooy wàcc du malaayika yi mooy wàcc déedéet ndax malaayika yi jamono ji nekk dañuy wàcc yërmaande sunu borom tabaaraka wa taala jamono ji nekk day wàcc kon ginnaaw yërmaandeem ak malaayikaam jamono ji nekk day wàcc lu tax muy jagleel. benn xaaj ci guddi gi naan euh, yërmaande yàlla day wàcc wala malaaka yi dañuy wàcc déedéet lu xëyru saxiix su fekkee day wax ne daa am lu mu jagleel ak wàcc ci génn guddi ci ak guddi ne day wàcc te ñu xam ne loolu ñu ko firee te mooy yërmaande ak malaayikaam dañuy wàcc ci waxtu wu nekk kon da nga xam ne am na leneen luy wàcc lu bokkut ak merakaan yi lu bokkut ak yërmaande yàlla ak malaayikaam te mooy jëmmu ja jëmmi yàlla ci bopp mooy wàcc ma wàcc dëggantaan loolu yàllaa ko wax subhaanahu wa waaye nag nuzulan yaliqu bi jalaalihi comme ni nga ko waxee wàcc gu yelloo jëmmam bul jàpp ne mukk nag ah, loolu yi noonu as-salafiyya di wax lool yi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo bëgg a diaboliser di jéem a sikkal pas-pasu ahlu sunna wal jamaa pas-pasu as-salafiyya di wax ne Cheikhul Islam Ibn Taymiyya nee na yàlla day wàcc boobu fekk na ma ngi ca kaw minbar ba eh, ma ngi ca kaw minbar ba nee na yàlla day wàcc comme ni muy wàccee moom nee na jóge ci kaw minbar bi di wàcc ci escalier yi wala chaque ci ne xeyru saxiix du la wér qissa la boo xam ne téere biñ ko jëlee mooy rixlatu ibni batuta te rixla téere boobu la ci nekk ci ay njaaxum kenn xamut nu mu toll kenn kenn xamut nu mu toll beneen bi mooy ibni batuta moom mi ñu koy askamele bindul téere bi maanaam daa am kum ko doon dicté muy bind la ca desaat moo di ibni batuta batuta jamonante maanaam fekkante wut ak cheikhul islam Ibn ñoom ñaar gisante wuñ loolu lu jar bàyyi xel la Ibn Batuta bi cheikhul islam di nekk ci kaso bi boobu fekk na ñëwagut cheikhul islam daa dugg ci kaso bi ba noppi mu door a ñëw loolu kon ghayru sahih kon wàcc gi mooy ni mu yelloo ci jëmmam subhanahu wa eh, ak yeneen melakaan yi ci des yëpp kon dañuy saxal melaka comme al rek comme ni ñu ko waxee woon démb yemb gi wala yemoo gi mu yemoo ci kaw arash loolu dañ koy saxalal yàlla xam ne istiwa li muy tekk ci làkku arab mooy nangam ak nangam ba comme ñu ko waxee woon démb yor na ñeenti signification irtafaa mooy yëkkatiku na ala mooy kawe na istaqarra mooy sax na saada mooy yéeg na yépp day tekk li nga xam ne moo di istawa ni ko al-allaamatu ibnul qayyim waxee ci al-kaafiyatu shaafiya di wax ne walahum ibaratun alayha arba'u قد حصلت للفارس التع... للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن kon lii mooy li wér suñ borom tabaraka wa taala day wàcc ci asamaanu àdduna si wàcc dëggantaan wàcc gi itam alis yani ni ki noonu itam kazalika yemoo ko boog laay wax daa daa yem ca kaw arash yemoog dëggantaan kenn du ko firee leneen naan yemoo la mooy moom moo aaki moo arash moo kon moo ko ndar géejjoo loolu ay caaxaan féetu ko firiwul loolu la muy tekki mooy yemoo na ca kaw arash dëggantaan ah? kon dañuy saxal li baat bi di tekki ci làkku arab loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi moo di taf tafwiidu kayfiyaatiha mooy nag jéggi-jéggi nag melakaan woowu nam ko melawoo nag dañ koy bàyyi yàlla dañ koy joyal jëmale ko ci yàlla kon bu ne ahlu sunna wal jamaa dañuy tafwid lañ ci jublu moo di tayf tafwidu takiima tafwidul kayfiya laa tafwidul maana maana maanaam yàlla ni melawoo melakaan wi loolu la ñuy bàyyi yàlla amaa melakaan nag la muy tekki moom mukk duñ ko tafwid naan xamul lu muy firi rek déedéet wa kullu ma jaa bi lafzin yuhimu awilhu aw qul rabbi fiihi a'lamu ni ko borom asal waxee lu ghayru sahih loolu mooy aqida ash'ariyya lépp loo xam ne melakaan la ci melakaan yàlla su fekkee xamoo nu muy lu muy kii su fekkee daam am lu mu la jox ci sa xel mi loo xam ne day tekki ak nuróole ak mindeef nee na nanga ko taawil wala nga bàyyee ko yàlla maanaa bi déedéet ghayru sahih ndax yow mi jàpp ne da mu wax baat boobu nga jàpp baat boobu daan lu muy nuróog daa am lu muy nuróole ak mbindeef yow yaa yow yaa bàyyiwul xel yàlla la yàlla waxoon yàlla mel ne laysa kamislihi shay amul lenn lu mel ne moom kon bu ne am bu dee dee wàcc kay lan moo tax sa xel mi dem ci wàcc mbindeef lan moo tax sa xel mi di dem ci wàcc gi nga xam yow ndax sa xel di ci dem ginnaaw xam nga ne yàlla dara melul ne moom kon wàccam mënta mënta yem ak wàcc mbindeef loolu loolu moom la chàkk ci ne xel yëpp nangu nañ ko moo tax. Ibnu Qudaama rahmatullahi alayhi di wax wax ju am solo lépp loo xamee ne doomu aadama da koy imaginer ci am xelam suñu borom tabaaraka wa taala juyoo na ak loola. allahu akbar lépp loo xam ne doomu aadama da koy imaginer ci am xelam yàlla juyoo na ak loolu. wa kullu ma tuxayyala fi zihni aw xatara bil baal fa inna allaha taala bi xilaafihi loolu mi ngi ko wax ci lumaatul i'tiqaad nee na lépp loo xam ne dañ koy imaginer di ko janeer ci am xel wala mu rot ci wala mu rot ci. ab xol ci sa xel mi ci sa xel mi sa xol bi nee ma lu mu ci mën a doon ñu koy imaginer nga di ko janeer nee na yàlla boo ko teg loola fa kullu ma yatasawwaruhu aqluk fa allahu xilaafu dalik lépp loo xam ne sa melakaan sa sam xel mi ngi koy càmbatar mi ngi koy imaginer yàlla boo ko teg loola woon kon kay loolu kay leer na ginnaaw xam nañ lu mel kay kon baat bi bu yàlla waxee ne day def nangam dañ koy gëm ne day def nangam waaye nangam googu dañuy gëmaale ci ne melu nuroo ko mukk mbindeef ndax laysa kamislihi shay laysa kamislihi shay suñ borom tabaaraka wa taala amul lenn lu mën a mel ni moom loolu jar naa bàyyi xel ci jullit bi mu bàyyi ko kem kàttanam mu bàyyi ko xel kem kàttanam kon ñoom ahlu sunna wal jamaa dañuy saxal li nga xam ne moo di mele melakaani yàlla yi la muy tekki ci làkku arab waaye nag li nga xam ne moo di na ko yàlla melakaanoo moom dañ koy bàyyeeg suñu borom ndax kat mbir bala ngaa mën a xam na mel faaw da nga koy gis wala gis ku ko gis te yàlla gisuñ ko gisuñ ku ko gis malaaka yi sax gisuñ yàlla loolu jar a bàyyi xel la yawmal qiyaam gis yàlla subhaanahu wa taala wala kon amuñ fenn fu yàlla xibaare ci ne malaaka yi gis nañ ko kon loolu defe naa ne kon lu jar a bàyyi xel la. yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisul yàlla loolu mooy li gën a dëgër ci masala mi bam rañaanee gisul yàlla ci bëti ci ay bëtam waaye ci bëti xolam ca ko gis waaye bët yi nekk ci bopp bi moom gisu ci yàlla loolu mooy li gën a dëgër dëgg la nag am na ci as-salafu saalih ñu wax ne gis na ko waaye masala la boo xam ne ku ci juyoo duñ la tabdiya parce que daa bokk ci furuu furuul aqaid furuu wala furuul usul ndax pas-pas itam nag ñu amee ay ay cosaan noonu la amee ay bànqaas comme ni nga xamee ni jaamu yàlla ni mu amee ay cosaan noonu la amee ay bànqaas maanaam bànqaas yi pas-pas yi ku ci juyoo kenn du wax ne nitu bidaa nga waaye nag dañuy wax ne da ngaa juyoo ak nga xam ne mooy la gën a dëgër loolu itam lu jar a bàyyi xel la kon lii ci melokaani sunu borom tabaaraka ta'aala ci la bokk mu bokk ci melo yàlla yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi itam mooy yéemu gi yàlla yéemu comme ni ma ko waxee démb ya'jabu rabbuka min ash-shaab laysat lahu wa lii itam lu sax la jeune boo xam ne dafa jaar ci aw yoon nekk ne coow amut ak ndaw wala ak ndawam bariwut jaarut ci ak ndaw nekkut ab caaxaankat nekkut koo xam ne la nit ñi nekk loolu da caa nekk maanaam moom daa jug rek dafa gane àdduna rek màgg rek màgg ci ak màgg ci ak njub màgg ci ragal yàlla màgg ci tege ci aw yoon nee na kooku yàlla da ci yéemu yéemu gii nag yéemu ñaari façon yéemu la bu ñaare bu njëkk bi maanaam bala maa àgg ci bala maa ñëw ci loolu sax mooy loolu moo waxoon ne ñetti melakaan ñetti taxawaay yooyu la ahlu sunna wal jamaa am ci melakaan yàlla te mooy saxal ko saxal itam mooy la muy la muy tekki waaye nag na ko yàlla melakaanoo ñu yaani bàyyee ko yàlla safaan bi dafa xaram te moo di nga di jéem a melal nag ni yàlla lay wàccee yàlla ni muy wàccee mooy nangam wala nam yamoo ca kaw arsh mooy nangam la fa la fa yamoo loolu kenn waxu ko ci ahlu sunna wal jamaa nangam la yamoo ci kaw arsh loolu kenn waxu ko ci ahlu sunna wal jamaa moo tax régal yi incha allah ginnaaw bi ñu saxaleelee texte yi wane ne yàlla am nay tur ak melakaanam ci alxuraan suma dina ñëw ci régal yi yi ñu mën a déggee tur laa ak melakaanam kon yàlla day yéemu yéemu gi ñaari maanaa lay tekki yéemu benn bi dafa xaraam ci dafa kenn du ko saxalal yàlla bi ci des lañuy saxalal yàlla bi ci jiitu. mooy yéemu goo xam ne ci ak réer ca la tege koo xam ne daa jékki-jékki rek ñu ne ko ah kii de moom mooy diw sàngam mu yéemu kay ne ma na ajib day yéemu ne kon kon kii mooy kii mooy ko waaw kii de mooy ki nga xam ne mooy ki jeexaloon Saxiixul Buxaari daaw mu ne kon kii la daal di yéemu nga xam ne xamu ko woon loolu kenn du ko askamale yàlla bu ñu waxee ne yàlla daa yéemu tekkiwut ci ne mukk loolu da koo xamut. ba tax mu ginnaaw bi nga ko xamee mu cee yéemu déedéet kenn jubluwu ci loolu beneen ba ca desaat moo di loo xam ne dafa génn ci ay nawleem ay nuroom loo xamee ne lépp lu nuróom moom rek nii ngay mel moom mu ñëw mel leneen loolu lañ ci suñ maanaam suñu borom tabaaraka taala jeune xam nga jeune moom liñ baaxoo xam ci ab jeune moom mooy day nekk ci ay jëfi ndaw waaw léeg-léeg nga dégg ku koy wax naan ñun dañuy dañuy dox ndaw gi ku la doxloo ndaw gi. ndaw gi kenn doxalewul ko ndaw gi dañ laa dañ la ko dañ laa sant nga nga nga nga utiliser ko nga jëfandikoo ko fi ñu ko sant waaye damay dox ndaw gi su ko weesoo bàyyi ku la xam ne danga sax mën ngaa de ah, su ma ko weesoo mooy nag dina ngi di gunaan la waaw may ma may ma nag yéen ni ngeen tàng diine toll ci def ko weesu ko bàyyi ko ku la wax ne jëmmi ak jëmmi ndaw dañ ciy toll maanaam jëmmi jëmmi ay mooy yàlla ki caaxaan ku la wax ne dañ ciy toll. loolu mooy la loolu waxi caaxaan la moom am du waxi dara na moom waaw du waxi dara tollu ci def ko weesu ko bàyyi ku dee déedéet ku loo xam ne da koy wees sax maanaam mën na am suñu borom tabaaraka taala nattu la ba ñaam yàlla mooy yàlla googu da nga ciy continuer ba faw loolu mu musiba la loolu kenn du ko wax kon kooku jeune jeune nag comme ni mu baaxoo mel ni jeune baaxoo mel man mu ñëw daal di tegee ci aw yoon nag nga xam ne ay nawleem moom mel nel ni ci moom loolu lañ ci jublu yéemu googu liñ ci mooy loo xam ne dafa génn ci ay nuróowaaleem yàlla bu yéemu ci ko mooy lool ci foofu la aju waaye tekkiwul ci ne mukk da koo waaye lee nam génnee ci maanaam na nga xam ne dafa juyoo lañ baaxoo xam ci ay nawleem moom jeune jeune boobu loolu lañ ci jublu mooy xuruju shay'i an nuzara'ihi kon loolu ci mel yàlla itam ci la bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxalal ko yàlla. muy xadis bu wér boo xam ne ñëw na ci musnad al imam ahmad kadalika cheikh al albani rahmatullah alayhi wéral na ko ci al silsilatu saxiixa ndik noonu bokk na ci mel sunu borom tabaaraka wa taala mooy ad-daxik sifatu ad-daxk mooy ree allahu akbar yadxaku allahu ila rajulayni yaqtulu axaduhuma al axara summa yadxulaani al janna yàlla dafay reetaan ñaari waay yoo xam ne ñaari ñëpp dañuy tàbbi àjjana te kenn ki moo ree ka ci des maanaam kenn ki moo ree ka ci des ginnaaw bi ñoom ñaar ñëpp dañuy dugg àjjana nu mu demee mooy jullit bii da doon xeex ci yoon yàlla ñu rey ko yéefar ko kooku ko ab yéefar la woon moom moomu ko reyoon nag daa tuubaat di xeexaat ñoom itam ñu rey ko ñu ne yàlla loolu lay reetaan moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci yenn ci xaadis yi mais benn saxaabi bi ko laaj mu ne ko ndax suñu borom day ree ayadxaku na mu ne ko naam ne ko lan naadima xayran lan naadima lan na naadima xayran min rabbin yadxak lan naadama aw lan na'dima xayran min rabbin yadhak lan na'dama boog laay wax aw lan nu'dama xayrun min rabbin yadhak ne ko ndax suñu borom tabaaraka wa ta'aala day reetaan mu ne ko kay day reede mu ne ko lan na'dama lan na'dima xayran min rabbin yadhak kon nag ginnaaw yàlla day reetaan la shakka ci ne yàlla ji borom buy reetaan moom duñ duñ duñu du ñàkk ci moom aw yiw aw yiw rek lañu am ci moom kon yàlla day reetaan waaye ndax yow reetaan mooy reetaan da nga jàpp ne yàlla ni muy reetaan noonu ngay reetaan déedéet am ñu koy firee reetaan am na ñeneen ñu koy firee yërmaande ya ci aju déet dëggantaan la reetaan la ndax yàlla moo ne day ree yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax dañ koy gëm kenn du ko firee neneen reetaan lañ koy firee waaye nag boo ko firee reetaan ba noppi da ngay gëm ne ne yàlla yi boo ko teg ne mbindeef di reetaane mu jeex tàkk lu a bàyyi xel la biñ ko laajee ne ko ayadhaku rabbuna mu ne dañ ne ko lan na'dima khayran min rabbin yadhak jar a bàyyi xel kon yàlla day reetaan moom itam lii ci ay melakaani sunu borom tabaaraka wa ta'aala ci la bokk yonent bi alayhi salaatu wa salaam saxalal ko yàlla reetaan la muy tekki ci làkku arab dañ koy firee noonu. duñ ko tekkee neneen nu bokkut ak na ko arab tekkee waaye nag dëgg-dëgg na yàlla yi kenn na yàlla reetaane kenn xamu ko moo tax loolu régal la danaa ci ñëw bu suba ak jàmm melo yàlla yu mën na doon da nga koy saxal ni ko alxuraan sunna saxale yow jullit bi boo ko saxalee ba noppi da saxal la melakaan way tekki ci signification bi waaye tag nag na mel na ko yàlla melakaan da nga koy bàyyi yàlla loolu lu jar a bàyyi xel la kon. yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam itam nee na yàlla day reetaan mooy xadis boo xam ne dañ caa dëppoo nee na lillahi ashaddu faraxan wala allahu ashaddu faraxan bi tawbati abdihi almu'min at-taa'ibi min ahadikum bi raahilatihi xadis bi man ci as-saxiixayni nee na yàlla moo gën a tar mbégte ah ci ci tuubu ab jaamam bu gëm yàlla bu tuubee ni yàllay bége kontaanee kontaan gi muy gën a tar waa joo xam ne dafa nekkoon ci ab àll sëf yor gileem yóbbalam bépp mu sëf ko ca dem di faj aajo far gileem nga dem mu wër wër gisu ko mu naagoo ci ne moom gis du du dellu siwaat duñ tëdd noonu rek far gileem gi ñëwaat nee na kooku na muy kontaane ba juum di wax ne yow suñu borom yaay sama jaam maay sa borom nga xam ne li tax mu juum mooy kontaan gi daa tar nee na kooku lim ni noonu yàlla. bu jaam bi gëm tuubee jëm ci moom la muy kontaanee muy gën a féeti kaw muy bëgg kon sifatul farx loolu melakaani yàlla yàlla day kontaan waaye ndax ndax na ngay kontaanee noonu la yàlla day kontaanee déedéet kontaan ko day ànd ak fecc am xam ne bu ñuy kontaan di fecc seen yónnee ku ci nag ah, rawatina allah almustaan suñu léeg-léeg eh, ñi nga xam ne ay mag lañ mag yu jigéen ba ci gone sax gis koo xam ne day jekk-jekk ñu ne ko ànd rek rek mu tëgg pooj kay nasalullah asalaamata wal afiya hada maa yajuz hada boo kontaanee kay da ngay lii da ngay sujjóot waaye di su kontaan di fecc boo dee nag waaw loolu lu garaaw la kontaan goo xam ne da ngay saaga hmm? ak kontaan goo xam ne da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay génn ci di jubilé maanaam jubilé li ñu naan jubilé am na ñoo xam ne. seen équipe bu gañaayee wala seen mbër bu daanee dañuy dañuy jënd ay boissons di séddale loolu xam nga ne loolu musiba la lu xaraam nga ciy bég bay bay dépenser sa alal loolu de boobu alal de bu la ci yàlla xisaabee bu la ci yàlla rek li moom doo texe moom waaw que lu la kon waxtu bi dab nañu xëy na bu subaa ñu yeggale lenn ci melokaani yàlla yi ko alayhi salaatu wasalaam yàlla. wala ñu yem fii rek di wane ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yor na ay melokaan rek leen bëggoon a leeral kenn suba danañ ci doole weer door dugg ci ay régal yoo xam ne muallif bi tudd na ci yenn doole ci yeneen door a continuer ci fa ñamoon ci téere bi insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله